waaw mooy moom moom sànni benn dëgg dëgg bi noonu kese déedéet foo jaar ñu njaxas ci daal di ci cuub daal di ci njar ay nar yu bri bri bri léegi xoolal bu njëkk bi bi nga xam ne dañ mooy ñi laaj parce que ñooñu laaj bon ku mel ni kii al imaam al haafid na Hajar mu ngi naan bon ñooñu laaj nag am na ci ñoo xam ne ba par gane euh, unaasun waaw sa'ala rasulullah sallallahu alayhi naasun neneen bi unaasun xam nga ñun am na kuñ ci gisoon mooy Muawiya ibn al-Hakam as yi te xadiisa mi ngi ñëw comme ni la ko waxe woon jotaay bi ñu génn que moom bokk na ci noonu imaam al-Hafiz ne ñooñu laajoon am na ñoo xamante ni am nañ jote nañ ci turu ñooñu comme Muawiya moomu kama akhrajahu Muslim mooy xadiisam boobu nga mu ngi ñëwaat te gisoon nañu ko hmm? en tout cas ñee mais Sayyidatu Aisha ci boppam moom daal dina koy daal dinay laaj te loolu la ñuy gis nii mooy riwaay bi al imaamu te moom la njëkk indi avant muy indi bii ñu ci gis ba pare ah <coughs> te moom boobu dafa indi xadiisu Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami après daal ci xadiisu Sayyidatu Aysa bii ñu gis teg ci bi ñu jóge léegi mu ne wa haddasanaa kitaabu salaam ba léegi baabu tahriimil kahaanati wa ityaanil kuhaan mu ne wa haddasanaa Abdu ibn Humayd imaamu Muslim rahimahullah mu ne te nettali ñu sunu sëriñ di Abdu ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kisiyu rahimahullahu taala génn gane àddina après les années cent soixante-dix génn àddina deux cent quarante-neuf rahimahullah qala akhbarana Abdurrazzaq mu ne ki ñu nettama Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani gane àddina cent vingt-six génn àddina deux cent onze rahimahullah an Ma'mar muy Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa al-Basri al-Yamani as-San'ani rahimahullah gane àddina 96 génn àddina 150 gis nañ ko sànq tamit gan Yahya ibn Urwa ani Zuhri mu jële ko Yahya ibn Urwa ibn Zubayr gis nañ ko sànq nabi mu jële ko ci baab di Urwa gis qultu di dane ne ya Rasulullah waa ndawal de saasa innal kuhana mais neen saa salam is ne kaanu yuhaddithunana bi shay'in nekkoon nañ doom ñu nettali am mbir di ñu informé ci mbir mais fa najidu haqqan ñu daj trouver lam wax lañu ñu wax muy dëgg ah xaalo yenent balay saa saam ne tilka al kalimatu waaw ne tilka loolee al kalimatu al haqq mooy li nga xam ne kàddu gi nga xam ne dëgg lay doon yaxtafuha aljinni nga xam ne jinne bi moo koy këf fa yaqdimuha mu gaaw sànni ko fii udunu walihi ci nopp collaborateur am bu di gisaanekat bu nit bi waaye du benn bopp da ci yokk téeméeri nar ay mensonge waaw yu yu tooy xepp li jinne ji di jël daal di koy rokkos ci dëgg bi da yor ba bari jox ko bu xaabakat bi nag see gisaanekat bi mu nekk fi di fontoo ni ci réew mi fii <laughs> kon taxriij saa ngi noonu kon xadiis ngi noonu nii la ko al imaamaani indi léegi nag nga ne ma mais lan mooy lëkkaale mag suñu bunt bi ñu ne la daa leer bunt bi na ne day tere nit ñi di dikkal gisaanekat yi ak ci xeeti ak façon astro astro log waaw ñiy jéem a xam ak da am loo réer li xam naa ko jël kat ci kat lañu ñoo ñépp kii nag li jéem a xam xaybu loo xam ne ñëwagul ak xam-xam boo xamante ne nee na daa weesu kooku noonu euh, dañ naa la yeneen saa sam parce biñ ko laajee ci ñoom dana ñoom lay suubi shay ñoo ne dañu tus bi <laughs> dara <laughs> xam nga ne moos bu lool lool bu lool lu baax la yoneen saa sam kam wala am na daraay daraay daraay lu positif lu ci ne du ne ñooñu du ñu benn mu ne ñoom du ñu dara benn mu ne la ñuy def du dara du tus neen la mooy neen waaw yow jullit yaakaar nga nañ la ne nekkal ci neen quoi ak loo xam ne mooy liy wane seen gravité mooy ñoom li ñuy def bi ko yi ne ah mais yoneen saa sam gars yi du ñu dara mais ñoom léeg-léeg ñu lu ñuy mbir yoo xam ne noonu lay dañuy gis ne liñ wax noonu la demee mu ne wax wax leen ne ñoom dañuy sàcc dañuy déglu dañuy dem ci asamaan si ci nuage ya la dégloo xabaar ya nga xam ne moom la si malaaka yi di jokkalante buñ ko jëlee rek daal di daw <laughs> ndax xam nañ ne dañ leen di sànni ay jub tël léegi dañ koy jël rek sànni ko ka ca des wala ka suuf waa a jël ko rek daal di koy sànni tëmbeel ko ci nopp waa ji kay soo soo collaborateur jinne bi kii nit bi waaw moo tax boroom bi wax lool yow yow ca suuratu saafaat ñooñ boroom bi di wax xam nga ne ñooñu liñ nekke lu bon la inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawaakib wa hifzan min kulli shaytaanin maarid comme niñ ko gisoon bii weesu borom bi ne moom ñoom ñun ñoo taaral asamaan su jege ji waaw ci taaru biddiw yi fi nekk étoiles yi waaye taaral kese taxu leen a jóg wax hifdan wax hifdan waaye tamit dama ko def ngir muy aar asamaan si min kulli shaytaanin maarid ci bépp shaytaane boo xam ne féttérlu la te shaytaani moom la mu nekke moom lu xaram la bu féttérlu ci mbiru boroomam mu ne laa yasma'una bu ko defee du ñu am possibilité di déglu ilal mala'il a'la comme nañ ko doon amee di déglu waxtaan way aw ca haute assemblée ba way yuqdafuuna buñ fa jegee dees na leen sànni ay jum min kulli jaanib ci boor yëpp mais nag duxuuran di leen toroxal mu leen di gàcceel ak di leen di daq wala hum azabun waasib te am na mbugal mu tar wuy saxal ñoom mu leen di xaar yow ñooñu nag ñoom ñooy yéema lañ leen tere loolu day wane ne kon dañ leen a tere ñu ñëw foofu mais malgré ça comme que ñoom ay nitu dañu rébélé wu mooy jinne yi noonu lañ mel seytaane yi mooy ñoom li yàlla tere la ñuy def par force nee nañu léegi loolu moo tax xam nañ ne danger bi ci nekk ci ñuy dem ci asamaan si parce que yii dañ leen di duur ay affaire ah. te loolu man leen ak moo tax léeg-léeg boo fi dajee ginne bu mel noon ba gis ko da ngay jommi laa ñaa na é man ak yaa dajee ginne bu mel noonu waaw benn ci juma malaaka yi tël lañ ko def soit mu dee wala mu nekk koo xamante ne nii boo ko gisee da nga naan waaw mi mais ñàngamaan mais mi mooy kan moom réega seytaane yi rek dañoo ñàng waxoon naa la alxuraan naan gaaya la ñuy lekk safara talooha waaw meññeefu garabu zaqum googee day mel ni boppu seytaane yi loolu mooy may ne seytaane ko ñàng na <laughs> léegi nag mu ne malgré loolu illaa man xatifa al xatfa waaw am na malgré dañuy jël ay danger malgré laa di jéem a sàcc jiw ba ci asamaan su jege ji ci nuage yi bu malaaka yi kii rek ñu am luñ dégg rek daal di daw rek sànni ko ko ja <laughs> bu ko defee kooku daal di sàcc benn lu mu sàcc nag fa atba'ahu shihabun saqib am benn jum mooy benn nga gis benn mu étoile filante li nga étoile filante topp ko tël <laughs> waaw moo tax dinañ gis Ibn Abbas <coughs> Ibn Abbas radiyallahu anhu dane yoneen saa salaam imaam Muslim mi soloo ko yeneen saa salaam dane daa mas a nekk euh, fee Médina quoi <coughs> mu ne mu ne waa benn guddi nii ah, te kii mooy dañ ko ko nettali quoi Ibn Abbas dana benn góor ci waa Lamsaar muy comme li ñu waxoon bii weesu que ne mooy euh, euh, ndaw si nga xam ne rajulun minal mubaayaat non umraatun minal mubaayaat te ja ña jaayante woon a yonent bi saa saa benn jigéen bu jaayante woon ak yonent saa salaam mooy an asi mooy hadis 1665 mooy jotaay yële waan asid ibn abi asid at-tabi an imra'atin min al-mubayi'at waxoon nañ la ne loolu garaawul que le mais xamuñ saxaaba boobu tal la loolu garaawul ndax ñëpp wóor fii itam loolu la imaam ibn abbas saxaaba la moom ne daa am benn góor benn waay ci lansaar yi imaamu muslim euh, wax naa la moo solo hadis bi waaye na ko sëriñam imam ahmad ak taalibim imam at-Tirmidhi rahmatullah ala al-jami' imam ibn abbas ne dafa am benn góor ci lansaar yi bu ma nettali ne ma <coughs> mu ne axbarani rajulun min al ashaabi nabi sallallahu alayhi wasallam min al ansar kenn ci saxaabaay yeneen saa sa bokk ci la ansar <coughs> moo ma nettali man ibn abbas radiyallahu anhu ne ma annahum baynama hum julusun layla ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu ne daa benn jamono joo xam ne ñoom dañoo toogoon dañoo nekkoon toogoon ak yonent bi alayhi salaam benn guddi ci noonu rek rumiya bi najmin fastanor ñu fekk rek ñu gis benn étoile filante moom la naan rumiya ñu sànni bi najmin benn benn étoile benn biddiw rek daal di kii leer rek dem moo étoile filante quoi fa qaala lahum yoneen saa leneen fa qaala lahum rasulullah saa sallam maza kuntum taquluna fil jahiliya idha rumiya bi mithli hada bu ngeen mësoon gis étoile filante yi ci jahiliya laata lislaam di ñëw lu ngeen doon wax ah xaalu paa yi ne ko ah ga nekk ay paa sax gaa yi lan ne ko <laughs> ah ñun de dañ doon wax naan allahu wa rasul ñu ne ñoom ñu tontu ne allahu wa rasulu alam ñu ne ah yàllaa kum ndawam de yàlla taala wa rasul ak ndawam saa sam alam ñooy ñi xam waaye nag comme que nag ñoo laaj ñun ñu wax mooy li ñu pour wan ne ñun liñ doon wax kon loolu moom saa salaam loolu moom du loolu ci sukkandiku fuñ ci loolu ñun léegi li yàlla mi xam ak ndawam loolu la ñu sukkandiku mais daal lii lañ doon wax comme que nag ñoo laaj. kunna naqulu wulida laylata rajulun azim wa mata rajulun azim dañ doon wax naan eh, bu mësoon a gis loo nga ne kon guddi ku ci juddu wala am na ku mag ku ñëw di génn àddina nii yeneen saa salaam nag ne fa mu ne fa qaala rasulullah ndawal yàlla saa salaam ne leen fa innaha la yurma biha li mawti ahadin wala li xayaati mu ne nag yëg leen ne loolu ngeen doon wax amul benn étoile filante buy daw buy fàq di dem parce que daa am ku dudd wala ku faatu loolu amul moo tax boo fi déggee nag ci l'islam bi ñu lay gëmloo ne Serigne Diw keroog ba mu génnee àddina étoile ba kay moo ñu ko wax waxoo dëgg <laughs> bëgg koo boole ci ay jaloorem yow doo wax lu fi yow yow woon dara laata bi yow ñoo doon wax lool yow nga nekk ci l'islam bëgg saxal loo xam ne yeneen saa saa nee du daw mukk étoile filante du am parce que daa am ku judd ku màgg wala daa am ku màgg ku faatu loolu amul moo tax ba ñuy wax ay éclipse bu amee ñu jàpp weer wala jant bi yonent bay saa saam nekk jant beeg weer wi ñaari mandarga lañ aayatayn min aayatillah laa yuxsafaani li mawti ahadin borom bi éclipse du am parce que kenn moo génn moo war a génn àddina wala moo génn àddina wax loolu leeru léegi na ngay gis ay nit ñu ne la sax ci diine ji gii lañ nekk boole ci jaloorey sëriñ diw keroog ba muy génn àddina ñoo jàpp weer wi mooy lépp lépp lëndëm day sànn ma ne bàyyil sa waxu kàcc yooyu yoneen saa saam ci boppam nee na la loolu amul duñu ko jàpp ndax deewu benn waay sa waay mais ñun ñun wolof ñun ñun dañu am problème quoi te affaire la yoo xam ne dafa leera ah. yoneen saa saam ci boppam moo ne lii amul léegi yow léegi yow lañuy ñuy dëggal wala yàgg sa waxi caaxaan ak sa kilifee koy wax ay kilifoo ngeen te xamu ngeen dara ci diine parce que bu ngeen xamoon yooyu da ngeen di xam ne loolu amul bu coïncider mu tombé même bu dee ne ba gaañoo lii moo xew loolu taxul ak deewum taxul ah yeneen saa sax xamal nañu taxul man naa am jamono ji mu deewee loolu xew mais nee na loolu taxul ah bu bi kenn ñëw di di boole ci palmarèsu kenn naan keroog dañoo jàpp jant bi room Ndakaaru lépp lëndëm kenn xamul la xaw ñu jekk rek tàgg ñu sëriñ diw moom kay ma moom kay dara daa tombee waral ay gaaf li wolof di wax dara ko taxawul moom <laughs> mu ne leen loolu kon amul gis nga mu ne leen kon étoile filante fa innaha la yurma biha li mawti ahadin wala li hayati deesu ko sànni ngir faatu kenn wala ak dundam ñu naan siñ avant coureur de seen désariñ diw wala diw la du moom daa tombe kese mu ne la mu leen di wax nag lu tax mu ne walakin rabbuna tabaraka wa taala taala ismuhu ida qada amra mu ne leen waaye borom bi nga xamante ne daal dinay barkeel te kawe na ak tuddam bu dogalee mbir sabbaha hamalatul arsh mooy ñi yenn dañuy sàbbal summa sabbaha ahlu samaa'i alladhina yalunahum ñi topp asamaan boobu daal di sabbal hatta ku nekk asamaan yëpp day redondant ku nekk ku jot dar da ngay day sabbal te loolu mooy dañuy xabaar boobu ya borom bi dogal mooy dañ koy amaale hatta tablughu tasbihu ahla hadhihi as-samaa'i ad-dunya ba ni nga xam ne sabbal yooyu nga xam ne tamit mooy dogal googu da koy àndaale bu ñuy sant yàlla ci loolu ba muy agsi asamaan su jege gii summa qaala alladina yaluuna xamalata al arsh ginnaaw bu ñu ñépp sàbbaalee nag mooy yàlla day dogal ñëpp sàbbaal la doo ñu sàbbaal mooy bu ñëli sàbbaalee ba ci juróom benneelu asamaan bu mujj bi ñépp sàbbaal summa qaala alladina yaluuna xamalata al arsh ginnaaw gi ñi nga xamante ne ñoom ñoo topp ci ñi yenu xarash wax li xamalatil arsh mooy dañuy borom bi day dogal dara ñu ñépp sàbbaal sàbbaal bi képp ñépp sàbbaal asamaan bu nekk sàbbaal loolu mooy première étape après asamaan bi nga xam ne ñoo jege ñi ñi yelu arash ñu la ñu ne leen mais yéen ñu ne leen maada qaala rabbukum lan la seen borom wax mooy lan la dogal fa yuxbiruuna malaaka yooyu xabaare malaaka yoo yooyu di leen laaj maada qaal li mu wax qaala fa yastaxbiru ba'du ahli samaa'i ba'da woon ci sabbal bi sax asamaan par asamaan kela tamit laaj bi ba ñépp sabbalee ba pare kon ñoom yëg nañ ne ñëg suuf sabal nañ ba pare ba sabbal nga jeex ñu gën a jege waa arash ne leen waa yéen seen boroom lu mu wax ñoo ñooñu wax leen ko ñooñu tam ñu koy wax ñeneen ñi tamit laaj leen ne leen yéen tamit asamaan bi leen féete kaw ku nekk rek asamaan bi la féete kaw da nga koy da leen di laaj lan la borom bi wax. léegi nag loolu noonu bu ñu koy waxante noon mu ne nag loolu nag lay am summa fa yastaxbiru ba'du ahli samaa'i ba'da ñenn ñi di laaj ñeneen yi malaakay pa asamaan hatta tabluwul xabar hadi samaa ndax boobu day wàcc mooy mbir mi day jógee ci kaw di wàcc. ba nag xabaar boobu di agsi ci asamaan si yii ngeen di gis mu gën ñoo jege ak dunyaa bi nga xam ne moo moo ñu gën a jege fa taxtaful jinnu sam bu ko defee te lool ci nuages yi lay xew bu ko defee jinne yi nga xam ne dañoo tug moo mënta woon bi ngir am xabaar daal di sekk dara ci loolu rek dégg ko rek wayar wayur maw na bi rek daal di koy sànni waaw ci seen nopp pas mooy étoile filante bi mooy mooy mooy mooy li ne bi wax non mooy dañ buñ ko déggee rek dañ koy gaaw koy sànni sama jaa ubi yi mooy sànni wante ngir ñu paas ko nag seen collaborateur u nit ñi fama jaa'u bihi ala wajhi fa huwa haqq ak moom ko ni xam ne noonu la yi doon awantee loolu mooy dëgg ngay gis ñu naan la léeg lay wax nañ dëgg walakinnahum waaye ñoom yaqrifuuna fiihi wa yaziiduun <laughs> mu ne waaye nag ñoom dañoo mel noo xamante ne nii Euh, dañoo nekk ay nit ñoo xam ne mooy loolu buñ ko jotee dañ koy dañ ciy jaxas waaw ak nar waaw ba pare daldi ci yokku ay mbir lool moo tax léeg-léeg ñoom lu bari du ñu wax dëgg suuf que ña fay dem di leen seet yi ñu wax dëgg kese la ñuy la ñuy mettre en valeur nag am oh moom kay yëpp lu mu leen wax te waajooju ñaata yoon la fi ne Sénégal dina gañe wala yow di nga am lii kenn du ko am mais bés ba mu waxee mu tombe gars yi moom mel ni moom rek kàcc eh, eh, eh, moom moo moo am quoi kàcc kat la <laughs> day kàcc mooy noonu la ñuy def mooy lu ñu joxe rek li ñu dégg mais dañ koy rax kon nga gis processus bi nii lay demee ñoo tax bu la fi kenn rayeteeg étoile filante nangam ak nangam yooyu yëpp ay caaxaan la sëriñ diw taal yu yëm diw baag ah. yooyu yépp sawaay waxal li ngeen maîtriser waaw yow li ngay reere suba rek xamoo ko waxoon naa la fa la nga reere woon at mii ni tey at mii ñu ne boo ko ne bésub àjjuma bii mille quatre cent quarante sept mille quatre cent quarante six àjjuma bi tombé woon ak lii lan nga reere woon wallahi waa ji manu la koo wax non manu la koo wax wala dina toog xalaat xalaat xalaat xalaat xalaat xalaat mu nekk jouru fête bu dee jouru fête la mën na ne bon waaw comme que loolu benn yoon la par at man na ne waaw boobu tuufee euh, euh, lañ defaroon wala nàngam mais nga bàyyi jour ordinaire nga ne ko sawaay daaw heure bii nii ban loo añee woon boo moyul sax tem bu dee ko dëgëru fi di la tontu ndekete yoo nga seetaat jour yi ndekete sawaay daa tukki woon sax añewul woon fii moo ñeme yàlla kooku nga xam ne kii moom naraakoon la kon mooy lëkkaaleema bunt bi mooy kon ñoom ñi ginne yi lii ñuy def yëpp dafa xaraam moo tax ñu leen di sànni ay jub léegi nag yow mi nga xam ne yow bu ñu jëlee risque boobu yëpp yow lañ koy jox loo xam ne dañ ci njaxas téeméeri kacc ak lu ko ëpp mooy lu bari jox la rek nga ñëw nag nekk son collaborateur de jinn minal jinnati wal inn minal wan naas nga ñëw di fontoo nit ñi naan leen lii way xew subaak yow yow yow sa mbir dina dàngam ak nàngam loolu lépp waxi kàcc la waaw te fàttale ko li imaam al-Xattaabi waxoon ne haa'ulaa al-kuhaan <laughs> waaw gis nga gaa yi eh, dañoo am loo xamante ne nii ay nit lañ yoo xam ne mooy jaxa gis nga kii yi <laughs> njabarka kii gisaanekat yi dañoo am azhanun hadda rek wa nufusun sharira wa tabaa'un nariya wa hum yafza'una ila al-jinni fi umurihim wa yastaftunahum fi al-hawadith fa yulqawna ilayhim al-kalimat thumma ta'rudu ila munasabati dhikri après yu mel noonu mu ne imam al-Xattaabi mooy waxoon nañ ko bii weesu mu ne gis nga boo gisee gaayu gisaanekat yi ñu ginne yi saytaane yi dañoo niroo lu bari moo tax mooy am nañu dégg-dégg ak tamit jaaru finesse bu nekk ci ñoom loolu ils sont pas des fous waaw waaw ils sont pas des fous ku jàpp ne fous lañ yow moom yaa fou yow yaay fou bi ba pare suuf kan ak seen seen bakkan lépp a bon seen biir a gis ba pare ay côté seen lépp c'était côté côté côté sawara la te jinne comme que lañ mel ñu daal di koy miin ci ñoom def leen ay collaborateur ñoom tamit buñ amee ay mbir yuñ soxla. seen jinne bi la ñuy wax muñ naan demal dinañ la ko seetal boobu mu ngi bëgg collabo moo mu wéet ak jinne bi wala mu toog ne tekk def yëfi sayt yëfi yëfi taqam yooyu am boo fa demee rek gis bépp benn bopp jaan bopp këral fële yooyu yëpp ngir tiital assistance bi ak jinne bi koy laaj bu ko defee ñu xam ne ba pare lëndëm doo gis mukk mu ñu taal lampe bu leer bu ñëwee taal dara sax du xaw a leer quoi yow li ñox boo leen xoolee vraiment ñii ruusu shayatin boppi shaytaane yi rek lañ lay jox <laughs> léegi nag mu ñëw jinne bi ne ko lii lii la bu dee yoo xam ne waa ji nooy nit man na koo xam nii moo tax ñoom léeg-léeg euh, jinne bi par exemple day ñëw da lay naan la jëlal pour wan la nag ne la moom aay na <coughs> tibbal ci xeer yi nga jël ñetti xeer yoo xam ne mu ngi xool fële doon la sëgg mu ne la mu ne la pare nga ne waaw léegi mu ne la laaj ma ñaata la mu nga laaj ko mu wax la ñetti xeer la lu tax moom gisu ko de mais jinne bi gis na la biñ koy def moo ko naan ñett la jël <laughs> léegi saa di ñett <laughs> mais gis nga yàlla xam na ne boo sëqee sëq bàyyi ko ba mu sëgg nga sëq ci xeer yëkkati ne ko ñaata la du ko wax que jinne bi gi xamul affaire yi <laughs> soit du du wala mu tatone man na tatone nag dëgëru fit jinne bi na ko xal yi mu ne mu tombe <laughs> mais day kàcc daa tatone kese <laughs> daa tatone kese waaw pyrophase kese lay liggéey kon gaa yooyu mu ne woon lool bu ñu amee problème daw ci jinne yi ci seen mbir ah, di leen laaj ci mbir yi xew ak yooyu ñoom ñu leen di wax waaw ñu leen di sànni ci kàddu yi ñu sàcc ñoom tamit yoo xamante ne dañ cee nar dañ cee jaxase ay nar yu bëree bëree bëree bëree bëri waaw waaw kon nag loolu lu am am solo la quoi <laughs> moo tax ginne yi loolu moo tax njabarkat yi di wax wala gisaanekat yi xeet yooyu di wax leen lu dëgg parce que tilka kalimatu min al ndax dañuy jël ginne yoo eh, kàddu goo xamante ne dëgg lay doon. boo xam dañ ko sàcc ca asamaan comme ni processus bi ni ko neen saa sam leerale nii sauf que bu ñu ñëwee après du ñu yem ci loolu dañ ciy njaxas ay mbir waaw dañ ciy njaxas ay mbir a njaxas a njaxas a nag ku ci tombeek bu dëgg ba muy dëgg ku ci tombeewul ak boobu nga xam ne ginati ngaa duur sa loxo ci ëkk waaw wallahu ta'ala a'lam léegi euh, yow noonu kon dañuy yem ni <coughs> waaw dañuy yem ni bii di ñëw nag ñu gis kon gis nañ kon processus bi ni muy demee mooy ak liy wane ne kon kaxaana dafa xaram ak nan lay demee ak tamit lan mooy seen réalité seen réalité mooy duñu ñu dara gis nga nag bés boo leen fi gëmee nag yow yaa ko defal sa bopp gis nga mbir moom lañu nga gëm moo lay dal quoi waaw. xam nga lii dëgg mooy li yoneen saa saa wax gis nga biñ ko ko njëkkee laaj dañ koo laaj waaye yoneen saa salaam waaw waa kii gisaanekat yi nag mu ne lay suubi shay ñooñu duñu dara loolu mooy seen mooy ay neen lañu waaw jarul lay sonalaka di la yàqal dara buñ la teree nelaw ak yooyu nañ bu nañ dajaloo ñoom ñaar ñoom ñooy werek cekk mais yow moom nelawal ba doyal <laughs> waaw ñooy sonn rek waaw qul lan yusibanaa illaa ma kataballaahu lanaa nga leen di wax é leen ne du ñu dal lu dut loo xam ne borom bi tabaaraka wa taala daa fekkoon ci lu jiitu mu bindoon ko ci ñun huwa mawlaana moom mooy ngoo suñuy mbir mbaa pa mais pas yéen caaxaankat yi ci ak seen collaborateur jinne yu salte yi ngeen doon waaw léegi nag bii di ñëw insha allah ñu jël beneen xadiis bi nga xam ne moo ci tegu <laughs> boobu fii ñëw na kon ci ka ci courant yi quoi léegi nag bii di ñëw hadith bii ñëw léegi mu ñëw ci ñeneen façon yi mooy arbaaf yi <laughs> waaw yii moom mooy suñu meeru Sénégal yi bari nañu ko ci aay moom borom pitaaw yi teg di la jéema naan la gis naa tukki waaw day kàcc rek ah, maire bi nga naan ma après loo bëgg ñu wax waaye bi waxul dëgg ak jabar la jabar jabar ak ko gisaane après la waaja waxoon ne affaire yi moom bu dee da ngeen koo bëgg a teg ci ku am sikkim kese <laughs> daa meroon quoi <laughs> kilifa wax rek daa war a nekk dëgg mu ne xanaa kon bu doon loolu moom <laughs> bay di suñu kilifa bay sikki ah mer na de waaw ah, mooy mbir mi kenn du xam ne dëgg parce que waa ji ko wax il est ancien kon li wax dëgg la wala maire la wala jeune la dugal bi bu dee maire wala non non non gisaanekat bi nekk maire ak bi nekk jeune ñoom ñëpp ñoo yem ñoom ñëpp li ñuy wax amul. léeg-léeg nag ñu tombé ci dëgg gii nga xam ne moom la leen saa saa wax ne bañ ko sàccee jinne yi moom la li ëpp wax du ëpp dëgg bii di ñëw nag ñu ñëw nag ci arraf ak waa ji naan la ba nga réerlee ay mbir ci moom mu xam naa ci jël sa jaaru koor bi réer xam naa ku ko jël